rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyâdous-Sâlihîne min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalus salaati wassalaam fil baabil arba'iin ba'dal mi'atayn وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه رضي الله عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا summa qaal summa qaal summa qaal a'tuuhu summa qaala a'tuuhu sinnan mithla sinnihi qaaluu yaa rasuulallah laa najidu illaa amthala min sinnihi laa najidu illaa amthala min sinnihi qaala a'tuuhu fa inna xayrakum axsanukum qadaa'a muttafaqun alayhi waaw <laughs> eh? waaw allah allah <laughs> eh, kon xadiis bi la al imaamu njëkk indi ci li nga xam ne mooy ginnaaw bi gisee ci jotaay bi ñu génn ubbi woon nañ bunt bi di dernier chapitre ci kitaabul jihad di bunt bi di deux cent quarante ginnaaw bañ tàmbalee téere bi di wax baabu fadl samahati fil bay' wa shira ah souplesse nekk ku woyof booy jënd booy jaay booy faye booy jël booy nangu waaye booy rafet nooy faye waaye nooy laaje luñ la waree fay Eh, ak di matal eh, pese yeeg eh, nattukaay yeeg balaas yi ba ni mu jeexe suñ jotaay bii ñu génn laay bi ah, laay yi la indi woon bi mu mujj woon indi moo doon waylun lil mutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nas yastawfun tey ñu war a dugg ci xadiis yi mu indi comme niñ ko waxoon mu koy commencé xadiis sayyidina mawlana abu hurayrata radiyallahu anhu muy mille trois cents 67 mu ne waan abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu anna rajulan kene daam denn góor ata nabiyya dafa dikkal yonent bi alayhi salatu wassalam bi mu ko dikkalee nag yataqaadaahu di sàkku ci yonent bi alayhi salatu wassalam mu fay ko bor bu ko yonent salatu wassalam yoreloon voilà <laughs> waaye moom nag waa laaju ko ci mooy en tout cas bi muy laaj yonent bay saa saa mu fay ko xaw naa tara mooy wax ji xaw naa kii quoi voilà <laughs> mooy daal euh, une certaine te amoon na ci waxam waaw waaw xawoon na euh, dëgëral daal kii ci ni nga xam ne noonu la doon laaje ngir yonent bay saa saa mu fay ko fa aghlada lahu waaw fa hamma bihi ashaabu léegi sahaaba yi radiyallahu anhu ya newoon ak yeneen saa salaam wax bëgg a jóg soit ci wàllu kaddu wala ci wàllu duma daal di yar waa ji nii la ñuy wax ak yeneen saa salaam wax lii mooy kaddu lii mooy ñàkk dëgg la waay ah. rasulullah fa xaaral léegi yeneen saa salaam gisee ne sahaaba yaa koy bëgg a lijjanti fa qaala mu ne leen mu qaala rasulullah dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ne leen dawhu dee bàyyi leen ko dee dee dee <laughs> mu leen ko def dara <laughs> waaw dëgg la boobu muy laaj ma fay ko waaye ni mu ko waxee bon am na ak dëgër ak ak ak dëgër gum ci àndal waaye bàyyi leen ko fa inna ndax kat li saaxibil xaqi ki nga xam ne moo am aq alalam laa yor nag waaw moom laa yoroon moom la ma aaloon mu ñëw di ko fayeeku ki nga xam ne mooy boroom àq joojee maqaalan am na wax mooy man nañu man na ànd ak génn dureté goo xam ne yow mi muy fayeeku muñul ko loolu bu ko jàppe waaw waaw am na wax goo xam ne bu ko sariya may la <laughs> ah am na droit wax waaye il wax jooju nga ànd ak sariya ci teggin waru la nekk nag voilà di fayeeku nit di ko di ko ñàkk teggin wala di ko wax yoo xam ne di ko rabaisser déedéet man na wax laaj li mi nga xam ne mooy moom lañ koy reel ba pare daal di kii laaj li nga xamante ne nii moom lañ koy reel ak li nga xamante ne ak ay kàddu mais pas pas li nga xamante ne nii mooy di di gàmm ko voilà fa inna li saahibil haqqi maqaala summa qaala ginnaaw gi mu wax summa qaala ginnaaw gi mu wax ne ontu atuhu atuhu jox leen ko sinnan ab ab gëléem la la sinni goo xamante ne comme gëléem gi ma lebaloon bu tolloog noon ci at waaw comme bi ma lebaloon seetal leen ko bu mel noonu ngeen jox qaalu sahaaba yi dem seet radiyallahu anhu wala aji ka nga xam ne ci ñoom moo moom la waxoon mu dem seet dem seeti ñu ñëw ne ya rasulallah i dawa jàlla saa sallam ah la najidu illa amsala min sinniha ah noo yoneen saa sallam gëléem yi nag seet nañ ci waaw mais amul benn bu bu mel ni boo xam bi mu la joxoon yi ñu fi fekk yëpp yi ñu fa fekk yëpp moo gën ay wasama yonent bay saa salaam xaala mu ne leen aatuhu waaw jox leen ko gën <laughs> leen ci yooyu ngeen jox ko ci benn waaw même bu dee ne ya fa nekk yëpp moo gën comme bi mu ma joxoon waaw waaw fa inna xayrakum ndax ki gën ci yéen mooy ahsanakum qadaa ki nga xam ne moo gën a rafet buy fay waaw waaw ki gën ci yéen mooy ki nga xam ne buy fay ki gën a rafet ni muy faye kon loolu la quoi <laughs> mu ne muttafaqun alayhi al imaamu al Buxaari na ko noonu al imaamu Muslim Abul Husayni rahmatullahi alayhim bokk nañu kaa solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que ñoom dongo ko solo ñu la la déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah solo war na ko na ko al imaam Abu Isa at-Tirmidhi ak al imaam an-Nasa'i ak al imaam Ibn Maaja al-Qazwini rahmatullahi ala al-jami' imaamul Bukhari hadith bi ëpp na ko fi ëpp juróomi bërëb waaw <laughs> eh, bi niroog bii nii kaddu yi eh, moom mooy bi nga xamante ne nii mooy parce que ni na ci yoo xam ne fa axlada bi waxu ko mais yeneen yi ñooy leeral ne si waa ji daa tara waaw <laughs> waaw sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu eh, kon bi niroog bi mooy hadis bi nga xam ne moom la ni kitaabul wakaala baabul wakaala fi qadaa'id duyun mu ne haddathana Sulaymaan ibn Harb mu ne nettali suñu sëriñ bi Sulaymaan ibn Harb di ibn Bayl al-Azdi al-Washihi Abu Ayyub al-Basri al-Qadi rahimahullahu ta'ala dëkkoon Makka mujjoon gi Basri la ah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 an Salamata ibn Kuhayl mu jël ko ci Salama ibn Kuhayl ibn Husayn al-Hadrami Abu Yahya al-Kufi rahimahullahu ta'ala génn àddina la 121 rahmatullahi alayhi an mu ne sami'tu Aba Salama ibn Abdirrahman mu ne dégg naa Abu Salama ibn Abdirrahman ibn Awf ibn abdi awf ibn al-Haaris ibn Zuhra ibn Kilaab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghaalib al-Qurashi az-Zuhri al-Madani mooy Abu Salama di doomu Sayyidina Abdurrahmaan ibn Awf radiyallahu ta'ala anhumaa génn àdduna am nañu ne 93 am nañu wax ba 104 wallahu ta'ala a'lam léegi mu ne an Abi Hurayrata muy jële ci Sayyidina Mawlaana Abu Hurayra al-Haafiz ad-Dawsi al-Yamaani génn àdduna 59 ci wuute bi ci am waaye loolu insha allah mooy li gën a dëgg radiyallahu anhu anna rajulan ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yataqadahu fa aghlaba fa hamma bihi ashabuhu fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam da'uhu fa inna li sahibi al-haqqi maqaala thumma qaala a'tuuhu sinnan mithla sinnihi qaalu ya rasulallah illa amthala min sinnihi fa qaala a'tuuhu fa inna min xayrikum ahsanakum qadaa voilà <coughs> voilà fii nii la am na ci yoo xam ne na ishtaruhu waaw nañ jël bi nga xam ne moo kitaabu fil istiqraad baabul istiqraad al ibil mu ne haddathana Abul Walid al imaam al haafiz al Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Abul Walid di at-Tayaalisi rahimahullah di Hishaam ibn Abd al-Malik al-Baahili mawlaahum siiwe woon ci dàkkantalam di Abul Walid at-Tayaalisi al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àdduna 227 qaala rahimahullah mu ne haddathana Shu'ba gis nañ ko sànq qaala rahmatullahi alayhi mu ne akhbaranaa Salamatu ibn Kuhayl gis nañ ko sànq moom al-Imam rahimahullah qala sami'tu Aba Salama bi baytina yuhaddith an Abi Hurayra mu ne dégg naa Abu Salama ci suñu kër voilà waaw kay muy muy muy muy muy muy muy muy muy muy kii quoi muy muy muy muy nettali waaw kon seen kër la Abu Salama ne woon di moom Salama ibn Kuhayl al-Madaniyu rahimahullahu taala no Abu Salama naan Salama Salama ibn Kuhayl no Abu Salama seen kër muy nettali ah mu ne ah, oh, sametu Aba Salama non ku Salama ibn Kuhayl moo ne dégg naa Aba Salama suñu kër voilà kër gi Salama ah yuhaddithu an Abi Hurayra sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu anna rajulan taqaba rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama fa aghlada voilà fa aghlada lahu fa hamma ashaabuhu fa qaala da'uuhu fa inna li saahibi al-haqqi maqaalan washtaruu lahu ba'iiran fii mu ne jëndal leen parce que dañoo dem di seet ah, yonent bi alayhi salaatu wa salaam eh, dane waa ji bi mu ñëwee taral ngir ñu fay ko ah, yonent bi saa saa am na jëndal leen ko parce que biñ ñëwee waa ji ba mu koy leb dana ko woon bu parce que yore saa sala bon am na borom xam-xam yu ñu wute waa mais da doon leb pour boppam wala daa am way ñàkk ñoo xam ne ñoom la doon lebal ñoo nekkoon ci aajo mu lebal leen comme ça bu sarax zakat yi ñëwee mu mu daal di jël seen ak daal di leen daal di rembourser am ñu ne loolu la voilà loolu la moo tax léegi am ñu ne non moom boppam la doon lebal léegi nag euh, euh, euh, après bu moom ci zakat bi après moom dina rembourser dina fay waa ji après mu mu mu fay loolu wala loolu quoi léegi nag moo tax li ñëwee mën a jënd leen jëndal leen ko fii istaru jënd leen ko gaa yi di fekk nañ ne ko non euh, fa inna li saahibil mun a wastaru lahu ba'iran jëndal leen ko ab benn gëléem fa antuhu ngeen jox iyaahu ngeen jox ko wa qaalu laa najib dina saa saa ñun dajuñu illaa afdala min sin alhamdulilah ñun jëleen yi gis yëpp moo gën bi mu la joxoon qaala istaru mu ne loolu du ci dara jënd leen waatoo ngeen jox koy yaaw fa inna xayrakum ahsanukum qadaa loolu nag jënd leen ko mooy ci xaalisam moom yeneen sa salama voilà Abu Rafi' la ko doon wax ah, li nga xamante ne nii moom moo doon yor li nga xam ne mooy ay mbiram voilà voilà te am na riwaay yoo xamante ne nii ñëw na di leeral lool di mawla rasulillah moo daal imaam al-hafiz sallallahu alayhi wasallam ibn hajar mu ne wal muxaatabu bi dhalika huwa abu rafi' mawla an-nabi sallallahu alayhi wasallam kama akhrajahu muslim min hadithihi qala istaslafa mu ne lool li koy wane mooy abu rafi' ci boppam da koo soloo imaam muslim da koo soloo jëla ko abu rafi' radiyallahu anhu nga xam ne sallallahu alayhi wasallam moo doon jaati gén <coughs> mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam istaslafa rasulullah sallallahu alayhi wasallam min rajulin bakra fa qaddamtu alayhi iblan min ibli sadaqa voilà mu ne daam benn waay boo xam ne yeneen saa sam dafa leboon ci moom ab gëléem bakr mooy gëléem gu ndaw voilà léegi nag ma ñëw indi dem ca gëléemu sarax ya eh, zakat yi ngir jox ko mu ne ibnu Xuzayma rahimahullah soo ne istaslafa min rajulin bakran fa qaala ida jaat iblu sadaqa oday naaka fa lamma jaat iblu sadaqa amara aba rafi'in radiyallahu anhu an yaqdiya ar-rajul bakrahu fa raja'a ilayhi abu rafi' fa qaala lam ajid fiha illa khiyara rawa'iya fa qaala a'tihi iyyahu <laughs> waaw waaw woowu ci imam ibn Khuzayma foofu nii la ñëwee dana yonent way saasaam dafa leb gëléem gu ndaw ci benn benn waay <clears throat> léegi nag mu ne waa ji bu euh, zakatu euh, gëléemu sa zakat yi bu ñëwee dinañ la fay léegi nag bi nga xam ne ci la gëleemu zakaat yi ñëw mu yonent may saasaam digal Abu Rafi' radiyallahu taala anhu hmm, ngir mu dem voilà mu digal ko euh, mu dem ngir euh, mën a jël benn fay ko Seydina Abu Rafi' radiyallahu anhu ne ah yonent ma lay saa man fee trouvé wu fa lu dul moo gën yu gën fuuf moom yi yi yi mu la aala ah, waaw ñoo xamante ne en plus nekkuñ mu ndaw ñoom ñoom fokk nañu ko waa yonent bi alayhi salaam yonent saa ne noo garaawul loolu jël leen jëlal jox ko voilà mu ngi noon voilà voilà moo la imaamul xaafis ne yi ne nag euh, jëndal comme bii ishtaru jënd leen mu ne loolu bi annahu amara bi shiraa'i awwalan dafa digal ne ñu dem jëndi summa ginnaaw gi ba nga koy jëndi nag qaddamat mu dikk nag iblu sadaqa fa ataahu minha voilà mu daal di jox waa ji ci lool aw annahu amara bi shira'i min ibli sadaqa wala mu digal ne nañ jënd ci ibli sadaqa gi fa ataahu minha aw annahu amara bi shira'i min ibli man mimman istahaqqa minha jënd ko ci nga xam ne ñooy am nañ àq ci ibli sadaqa yi nga xam ne am nañ ci mu dem jënd ko ci ñoom waaw jënd ñoom lañ ci am jox leen ko xaalis mu ne wayu ayiduhu riwaayatu ibn Xuzayma loolu li koy digalool mooy riwaaya imaam ibn Xuzayma mazkuura mu ne bi muy tudd sànq ne daa jaati sadaqat qadaynaaka yeneen saa ne waa ji léegi bu kii bi ñëwee euh, euh, zakat ji gëleemu zakat ji dinañ la fay léegi euh, bon <laughs> léegi <laughs> waa ji nag doon doon taral ab kaw kaw la woon nag <laughs> benn kaw kaw la te loolu riwaay yi ñoo ko ñoo ko leeral quoi voilà am na rek ci boroom xam-xam yi naan bon amaana waa ji ab ab kaw kaw la boo xam ne. yéeféer la woon mooy gëmul woon diine waaw <laughs> waaw am na nag ñu naan peut-être comme l'imam An-Nawawi wax amaana mu nekkoon ki nga xam ne ab yahuud la ab yéeféer wala ab yahuud waaye waaj ab kaw la parce que euh, euh, al imam Abdurrazzaq comme l'imam al-Hafiz wax rahimahullah ne moom soloo na ko ci yoon boobu dane annahu kaana arabiya kene waajooju ab kaw kaw la te kooku mooy du yahuud ah voilà <laughs> voilà te moom xam nga euh, gars moom léeg-léeg euh, yenn euh, di di di di kii yenn yi ñoom duñ leen di fekk voilà gis nga kaw kaw buñ mësoon ñëw Medina ñëw coneen sa salam buñ ko soxlaa fee la taxaw yaa Muhammad eh Muhammad mooy fu côté yooyu doxalin yi yenn yi ñoom doonuñ coon bàyyi xel ko te loolu nag bu lu jaadu voilà <laughs> waaw waaw léegi nag lii nag imaam al-Hafiz nee na bon bokkul al-Irbad parce al-Irbad ibn Sariya dëgg la ma soon na lebal yeneen saa saam gëléem mais du kii ah voilà <laughs> voilà du moom du moom du al-Irbad ibn Sariya voilà ndax al mu ne euh, euh, euh, bi boo demee ci tarjama Bakr ibn Sahl ci mu'jam at-Tabarani al-Awsat an al-Irbad ibn Sariya ma yufhamu annahu waaw boo demee foofu ci tem loo xamante ne day mel ni day wane ne moom la woon moom moom al irbaat la yonent bi alayhi salaatu salaam moom moo lebaloon yonent salaatu salaam mu ne nag waaye loolu laakin waaye rawa an-Nasaa'i al imaam an-Nasaa'i solo na wal Haakim ak al Haakim al hadiis al mazkuur hadiis bi ñu tudd noonee ci Mu'jam at-Tabaraani waaye foofu wa fiihi maa yaqtadii annahu ghayr waaye foofu li mu nga fa loo xam day wan noo ku ne la leen baata ah. sauf wa annahu wa anna al-qissa waqa'at bi ab kaw kaw la woon waaye al-Irbaad ibn Saariya mooy borom xadis bu siiw bi hmm? eh? Eh, iyyaakum wa muhdathaatil umuur eh? voilà moo ko solo woon radiyallahu anhu bokk ci bakkaa una yi ña doon jooy keroog ndax mënuñu woon a dem Tabuk comme niñ ko fi tudde woon du mooma ah? dëgg la moom euh, am na mas na lebal yeneen saa salaam géléem mais nekkul woon waaj yi kii ab kaw kaw la woon <laughs> boo xamante ne nii saa yi bi mu wax nag ah saxaaba yi buñ koo fët waaw wala ci côté wax taw eh tëb sa yow dagal yow ni ngay waxee yeneen saa lay saa salaam waay wala ñu ñëw waaye yow di koy eh, fëtëñ daal di koy fët daal di koy lijjanti mais yeneen tubaab yi saa salaam ne bàyyi leen léegi. kon loolu la quoi kon waa ji <laughs> ya malgré loolu yeneen saa salaam nga non bàyyi leen ko bàyyi leen ko waaw parce que ki nga xam ne dañ koo yoral ak xam euh, euh, fa inna li saahibi al-haqqi maqaala waaw ki nga xamante ne dañ koo yoral ak kat am na kàddu gum mën a wax waaye loolu nag il faut mu tegu ci li nga xamante ne nii nag ci ay ladab lay tegu nekkul rek ci ay di wax lu la neex déedéet waaye tamit bu waxee loo xam ne bon en général euh, mooy biirate gi ñuy gis ak dëgër gi nga xam ne moo ci lay tar léeg-léeg ci ni muy nangoo li muy laaje li moom yow mi ameel yow mi ko ameel bu fi nekk di di di di ko topp ci loolu quoi voilà kon nag mu ngi noonee kon nag lool mu ngi noon fii léegi ganta al imaamu al imaamu muslimu rahimahullah tabaraka wa taala moom nan la ko indee al imaamu muslim moom daa dajale xadiis yi indi na ci ñetti version rahimahullahu taala kitaabul musaaqoo hmm? baabu man istaslafa baabu man istaslafa shay'an faqada xayran minhu mu ne haddasanaa Muhammad ibnu Bashaar mu ne haddasanaa nettali Muhammad ibnu Bashaar ibnu Usmaan al-Abdi noonu la ko waxee haddasanaa Muhammad ibnu Bashaar ibnu Usmaan al-Abdi muy Muhammad ibnu Bashaar ibnu Usmaan ibnu Daawuud ibnu Kaysaan al-Abdi Abu Bakr al-Basri al-Haafiz xame woon ko ci Bundaar génna addina la deux cent cinquante-deux rahmatullahi alayhi sëriñ waa kutubu sitta qaala mu ne haddasanaa Muhammad ibnu Ja'far mu nekk ñu nettali mooy Muhammad ibnu Ja'far bi al-Hudhali mawlaa Abu Abdillah al-Basri moom ñu siiwoon ci Gundar rahimahullahu ta'ala génn àddina 193 qaala mu ne haddathana Shu'batu gis nañ ko sànq muy bàyyi jiit leen ndax moo dencoon ndayam ginnaaw gi muy amirul mu'minin an Salamata ibn Kuhayl gis nañ ko sànq an Abi Salamata gis nañ ko sànq radiyallahu anil jami' an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu kaana li rajulin ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam haqq fa axlada lahu fa hamma bihi ashaabu nnabii sallallahu alayhi wa sallam fa qaala nnabiyu sallallahu alayhi wa sallam inna li saahibi alhaqqi maqaalan fa qaala lahum ishtaruu lahu sinnan fa a'tuuhu iyyaahu fa qaaluu innaa laa najidu illaa sinnan huwa xayrun min finnin qaala fashtaruu ba'duhu iyyaahu fa inna min xayrikum aw xayrakum ahsanukum qadaa'a ah waaw ah. <laughs> ah ah léegi mu ngi noonu kon ci gàttal kon affaire baa ngi nii lii mooy taxriij léegi nag euh, lëkkaale xadiis bi ak suñu bunt bi mooy baabu fadli samahati mooy ak woyof quoi ci booy fay ak li nga xamante ne nii mooy euh, booy fayeeku tamit voilà mooy waa ji <laughs> ah, saa yi manoon na rafetal tamit li nga xamante ne noonu la doon laaje waaw wa husnul qadaa'i wat taqaadi mooy booy fayeeku si moo tax waaye yaa araju yata ila nabi anna rajulan atan nabi sallallahu alayhi wa sallam yataqadahu mooy di ko laaj li nga xam ne mooy mu fay ko voilà mooy euh, bon bi mu ñëwee euh, ñu gis côté bi nga xamante ne mooy yow booy fay na nga rafetal li li kaale suñu bunt bi wa husnul qada wal taqadi mooy yow booy fay na rafet mooy yeneen saa sax gis nga ni dina rafetal la ko refe mooy lan non seulement waa ji lam doon wax di di taral topp ko ci taral ko neewul saxaaba yi ës këy bañ ko naree fët <laughs> wala daal di koy dal ci kaw mais da leen ne baleen ko ba pare ñeewul ko waaw comme que loolu na yow nag waxoon naa la bon yow liñ ci fekk ëpp daa gën sa bos kon nag dangay demaat ba kera ñuy am gëléem goo xamante ne bu tolloog bi ma joxoon la déedéet dane même bu dee ne bi mu indi bi ñu fi fekk moo gën yi ñu yi ngeen gis moo gën yi nga xam ne moo gën a baax fuuf yi ma joxoon gin leen gin koo maye gin leen a duuf gin leen a baax mais jox ko jox leen ko rek voilà loolu nag day mën a nekk à condition bu bañ a nekk charte mooy nit bu la lebalee te loolu daa bokk ci rafetal yu fay mooy mu lebal la cinquante euros yow bu ñëwee boo koy fay man nga koo fay cinquante cinq euros mooy da nga koy fay cinquante euros ba pare dolli ko ci cinq mais loolu à condition bu bañ a nekk luñ sartal loo xam ne dañ ko defoon condition sinon buñ ko defoon condition mooy riba bi ñuy tere bi mooy ribal fadli mais lii mooy il faut mu nekk ci koo xamante ne nii ci mooy du loo xam ne dañ koo conclure woon à à l'avance waaw bu boobaa nit ki ci te lool ci plein gré kese lay tegu kenn obligé wu ko ci mu kontaan waa ji ñëw waa lebaloon na la cent euro waa jamono jooju soxloon nga ko lool wax dëgg yàlla nag mu ñëw nag bis ba nga ko waxoon ne ko ci laa lay fay mu jot mu ñëw nga ñëw nag wala sax nga dem waaw waaw ci xusnul qadaa la nga bañ a xaar muy ñëw di la fekk si nga ñëw bon ne ko nag ah bi waaw waaw noonu tey lañ waxante woon waaw waaw cent euros yi waaw yal na la borom fay dëgg yàlla mu ngi nii ma pare génne dix ne ko lii nag maa la ko ci tegal voilà loolu day mën a nekk nga xam ne waa ji sax da koy bett loolu mën naa nekk moom la yeneen bay saa saam def nii mais li li bon mooy nga ñëw ca début ba nga ne ko ah man nag boo ma boo may fay da ma ciy tegal dix euros wala cinq euros wala un centime loolu moo dul baax voilà wallahu taala alam kon loolu daa bokk ci husnul qada rafetal fay mooy ah bu dee man nga ko ci loo xam ne bañ koo sartal bay teg sa bopp loo xam ne manoo ko ndax la darara wala dirar bul lor loolu bul lor sa bopp waaye bul lor hmm? ngay teg sa bopp que il faut nga am loo ko ci tegal sinon nangam déedéet loolu du voilà ci euh, waa ji kese lay tegu loolu daa bokk ci rafetalu fay waaye leneen loo xamante ne ginnaaw bi gisee suñu lëkkaale bi kon ak mooy rafetal mi ngay faye waaye kaw kaw bi côté bi ñu ñëwee ak ni mu loolu bon nit ki yonent bay saasam xamal nañu ne ki nga xam ne dañ koo yoreel am na droit am na possibilité am lu mu wax benn genre loo xamante ni amaana bo loo xam ne moom lay wax ngir ñu fay ko ngir loolu lool loolu ak xam la kenn mënu koo tere waaye lu tax nga ma koy laaj mooy li ñu waxoon rek bi ñuy ubbi buntu bi bi jotaay bi weesu voilà waaw yow yaay mu ngi na waxoon le dix le dix jot ah safar mu jot mu ne la ay wa waaw bi waaw xam naa lii bale hmm, tey lañ waxoon ne ah non waaw waaw loolu xam naa ko waaw loolu man xam naa ne tay lañ waxoon waaw waaye léegi boo man maa ko def sax voilà yooyu waroo déedéet yow waroo wax loolu moom am na droit ñëw wax la voilà ne la euh, sëñ bi la nga ma yoreeloon voilà sinon gaa yu bari léegi dañu nekk noo xamante ni dañ lay leb ba pare nga lebal leen mais at yii dem mu mel ni gaa yi bañ la ba nga leen ba nga leen joxee xaalis bi lañ ko fàtte alors que loolu loolu c'est grave parce du nit ñëpp a xam nga euh, euh, inna li saahibil haqqi maqaala ki nga xam ne dañ koo yoral akam mu lebal la moom am nag wax mais am na ñoo xam ne mënuñu loolu mënuñu ñëw di demander seen seen ak bi ñu leen yoreel jamais ñu laaj la ko nit ñu mel noonu nag nit ñu waruñoo xam ne noonu lañ mel ba pare di jouer ci loolu ci ñoom naan ah diw moom xaaral ma dem lebi ko parce que moom moom moom moom li ci neex mooy boo ko boo ko bu la lebalee moom fekk ñëwaatoo wala waxaatoo ci du la ci du la ci wax du jële sa allusion waaw loolu nag ñu ngi jouer ay ci gen gentillesse su nit la ñuy la la ñuy def quand loo xam ne baaxul voilà kon nag loolu lu ah lu lu la quoi voilà dëgg la kii nga xamante ne mooy lëkkaale ko suñu munti bi mooy ñëw di sàkku suñu fay ko na ànd ak ay ladamu ay teggin waaye buñ jibee tamit ci toowam timbre de voix am loo xam ne tamit bon niru na ne bon ak tar ak mer ak yu mel noonu yow mi nga xam ne yow yaa yow la lebaloon nga war koo fay bu ko jàppee voilà wallahu taala alam waaye à partir de loolu la hadis bi bokk na lañ ciy jàng mooy rafetaayu doxal yi ni yonent bi sallallahu waaw waaw di nga xam ne da doon doxalante saxaabaam yi ndaw la woon tawam ñoom te mooy sangu jaam yi voilà di doxalanteeg ñoom li nga xamante ne mooy lu normal waaw di leblanteeg ñoom koo xam ne ak kaw kaw la koo xamante ne xam nga lii mooy yonent way salaam mooy amul woon ay ay ay waaw non kaw kaw yi non ñii moom saa yi non xaaral non ño déedéet di leblanteeg ñoom ba kaw kaw bi ñëw di ko laaj ndax mooy jour mooy at mooy mooy mooy délai bi mu ko joxoon moo jot moom mu ñëw parce que yonent saa ak li muy gérer yëpp manul dem ba ca àll ba wala ba fa aja nekk dooyu day xaw a jafeen mais wax na ko ku moom bu lool jotee jamono yi zakaat yi gëléem ñëw na ñëw ñëwal ma voilà ida atay naaka ida atay cana euh, ida ataya atay naa euh, iblu sadaka xaday naaka voilà voilà mu ngi noonu bu dee ndi gëleemu kii yi ñëw nañu dinañ la fay voilà léegi mooy loolu doxlante nga xam ne kilifa gi sëriñ bi wala borom xam-xam bi dafa war a mooy c'est pas dire que voilà borom xam-xam la warul di def transaction yi du ko def voilà du jënd du jaay lépp dañ ko koy defal déedéet yonent may sasam ci boppam moom moo ko contracté def bi te tamit dañ ciy xam ne leneen kënee mooy am bor loolu du lu bon voilà keroog xadiisu kii biñ doon wax naan an basa bi mu jëloon ci sërëm bi yaay Ummu mooy xadiis boobu waaw képp koo xam ne dafa fay dafa dafa dafa dafa leb waaw bëgg koo fay borom bi moo koy fayal waaw voilà mooy ne du loolu mooy lu baaxul li baaxul mooy nga leb ba pare parce que kenn ci muccul waaw yonent nay saa saab moo gën ñëpp waaw te borom bi bu sooboon borom bi soppil ko montagne màkkay or waaye defu ko waaw ba ko borom bi tabaaraka wa taala tànn loo mu nekk abdan rasulan wala malikan rasulan mu laaj Seydina Jibril mu ne ko nekkal abdan rasula te loolu moo doon tànneefam moo doon lim doon tànn ngir mu nekk buur nekk yonent wala mu nekk jaam nekk yonent mu tànn mun a tànn joo nekk jaam alayhi salaatu wassalaam waaw déggoo gisoon nañ ko fii ci Riyad bi ba ko boromam naree defal yooyu yëpp mu ne déedéet waaye damay borom bi déedéet bu ma defal lool li ma bëgg mooy di xiif di am di ñàkk di di di di di regg di xiif voilà mu ngi noonu kooku mooy mu nel mooy loolu da koy dal mooy mu soxla. li mu soxla du du yemb keneen a ko am mu dem ci moom daal di koy leb te yonent bay saasaam dafa am loo xamante ne ni borom bi daf ko defal comme ni ñoom imaam al-Hasan Hajar rahimahullah di wax mais masula doxe lool ay way yàllaa baax ba lool ci yonent bay saasaam la yem wóor na yàlla am na usurpateur d'identité yoo xam ne léegi di wane ne waa ñooy sëriñ lañ ay nàngam lañu te yonent bay saasaam sax bu doon ñëwaat fii ci kaw suuf seen ñoo xamante ni ñooñu bés bu ñu amoon lii nii yonent way saa saam am tama su koo doxe wallahi kon gaa yi jeex kon ñu rey nit ñi mooy xanaa xamoon yonent way saa saam bokk na ci li ko borom bi may mooy lépp loo xamante ne nii lu mu soxla la kenn ci jullit ñu yor ko mooy ne loolu mu jëloon ko bu ñëwoon jël ko loolu lu dagal la ci moom mais yonent bi saa saa masula doxale loolu jamais waaw al al al al nabiyu awla borom bi dane moo gën a yeey way ngëm yàlla yi ci seen bopp mais yonent bi saa saa masula di doxale yooyu waaw bu bëggee lekk day xaraam keneen yor ko noonu kese saa nga ko mais déet masula doxe yooyu déedéet mukk day soxla kenn na ko yor bu demee soit koy jënd wala kooku may ko ko wala yu mel noonu loolu mooy am lii la doxalin rafet dafa war a nekk loo xam ne moo am quoi mais sëriñ boo xam ne doo du benn transaction waaw yeneen way sa sam moo defal boppam te da doon dem di jëndal boppam di jaaye boppam boo tax waa Quraysh maa li yagar rasul yi yaqulu ta'am wa yamshi fil aswaq ndax xamuñ dara lan moo dal yonent bi alayhi salaatu wa salaam ba muy lekk ñam comme ñun di dox ci marché yi mooy di dox ay soxlaam di jënd di jaay waaw parce que dañoo xamul dara nekk yonent nekk nitu yàlla alayhi salaatu wassalaam nekk nitu yàlla radiyallahu anhu nekk boroom xam-xam teewulaat correct mel ni nit ñi am nit nga waaw di doxle ni nit ñi doxle te loolu sa lañ lay mën a roye xam sax yow transaction yooyu ñoom bu ci buñ ci nee nan lañ koy doxal waaw te wax nañ la sànq ak kaw kaw lu kii mooy comme comme quoi ku nekk rek lay lay jëflanteel ak rafet jikko yonent bay saa salaam ak wàccam ba bi waa ji ñëwee di wax wax ju tar duumalu ko dumaluwu ko te ña ko naroon a duma wala dal ci kawam mu ne leen arrêté comme la waxoon beneen kaw kaw bi ñëwoon daldi di di ndox ci ci ci ci ci ci jàkka ji saxaaba yi jóg ngeen koo pamti pamtee mu ne leen da'uhu la tudrimu la taqta'u alayhi bawla bàyyi leen ko waaw mu ngi tuur ndox ci jàkka ji tuur ndox ci jàkka ji lu baax la di mbéewal déedéet waaye bu ngeen ko arrêté problème yi day gin a bari bi ngeen dagg am tuur ndoxam ci moom te bu dee day daw ngeen koy dàqi pareegul no euh, fi muy tuur ndox gën a tasaaroo ba pare man na leen a sax tooyalaale yéen léegi yéen ñëpp ngeen war a dem nag uti ndox mu ngeen seetloo jeeg yu mel noonu kon bàyyi leen ko fi mu ko jot a tàmbali comme que tàmbali na bu paree ñu xam ne fii fa daa bi danubin min ma fa uhriqa alayhi mu digle ne nañ indi den baat ci ndox ñu jox ko ko mu daal di koy sotti foofee loolu yëpp ay makaarimul axlaaq loolu la doxlante bu rafet ak woyof ak ñi nga xam ne ñooy ay saxaabaam ak radiyallahu anhum hatta ñi nga xamante ne sax bu dee ñii ci kaw ñi ne du yi jullit voilà que loolu tamit dañ ciy jàng mooy euh, relation bi nga xamante ne mooy transaction ak koo xam ne du jullit ça ne veut pas dire que man jullit kese laa jëndandoo laa jaayandoo déedéet voilà voilà que ça soit yi la wala déedéet te yonent bi saa saa bi muy génn àddina comme ni mu ne ci yi dafa tayle yéreem ko ngam benn yahuudi jox ko dundu waaw kon man daal non waa ji man du ma doxlanteeg moom waaw mais na jub na jeex na ngeen relation bu jàmm ngeen kii man ngeen ak yooyu yëpp man ngeen ko yi nga xam ne moos ay aada la tamit man ngeen ko ay jënd ay jaay waaw ay téyel ma lii wala boo bu man boo demee sax seetal ma est xar ma baax na ak nangam ak nangam man ma koo déglu amul ne waa man jullit kese laa koy def loo déedéet. kon loolu lu a am solo la wallahu taala alam yeneen tubay saa saam tamit xamal nañu suñu lëkkaaleeg suñu bunt fa inna xayrakum ahsanukum qadaa ki gën ci yéen ahsanukum qadaa mooy ci gën bokk na ci ñi gën ci yéen ñi nga xam ne bu ñuy fay ñu gën li ñuy fay waaw kon bu lëkkaaleeg suñu bunt bi di ñëw ba léegi. waaw wa husnul qadaa rafet ak fay boo ko defee xamal ne bokk nga ci ñu gën ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw te tamit kaw kaw bi lim def dañuy mooy loolu wax nañ ko sànq mooy possibilité nit ki bu amee bor boo xam na nga ko yoreel mu ñëw laaj la ko bu dee la ba jotee loolu dara ci nawul moo tax kaw kaw bi ñëw yonent saa salaam neewu ko yow lu tax ngay ñëw ah lu tax ngay ñëw di ma laaj déedéet <laughs> waaw mu ngi noonu kon nag mu ngi noonu wallahu taala dañ ciy gis ne yonent bi sallallahu mooy gëléem tamit la la la la lebal la leblu voilà voilà da ñu lebal ko daa leb gëléem ngir après mu fay loolu nag mooy wax waa jumhurul ulama rahmatullah alayhim voilà kene mooy eh, eh, loolu lu mën a nekk la te loolu du gëléem ke sañu leen boo leen man ngaa ñëw ne ah man dooma lebalum xar voilà lebal ma xar sa bali bali bi après man bu sama xar yee di ñëw euh, waa war na leen indi euh, bërëb sa euh, sangam bu ñëwee ma fay la ci loolu mën naa nekk voilà loolu la waa jomahir wax kanta al imam al hafiz mu ngi koy nettali mu ne wa huwa qawlu akthari ahli al ilm voilà mu ne wa mana min dhalika thawri wal hanafiya ne al imam ath-thawri ne non non loolu mën ñu bi nga xam ne yonent bi jaay ab ab ab ab bàyyi ma ci beneen bàyyi ma loo xam ne mooy euh, euh, après ci kanam dinaa la dinaa la jox voilà voilà loolu mu ne lool xadiis la boo xam ne Ibn Abbas moo ko soloo yëkkati ko moom lañ soloo ci moom yëkkati ko mu ne lool al imaam Ibn Hibban ak nii ñoo ko solo ak ñeneen ñi du ñoom ci sanad yoo xam ne góor ñi ñu dëgër lañ mu ne waaye suuf al-Huffaaz rajjahu lañ ne lool ci Sayyidina Ibn Abbas la radiyallahu taala anhuma waaye mu ne imaamu at-Tirmidhi soloo na ci hadis sayyidina al-Hasan eh, al-Hasan ibn Yasaar mu jële ci Samura voilà yu mel nii voilà kon loolu mu ne waaye eh, hadis boobu lu ñu mën a sukkandikoo la voilà mooy bi Hanafiyyi di di di tegtaloo mu ne eh, mu ne imaam at-Tahawi rek dañ ne hadis boobu dafa nasaxal hadisu buntu bi ñeneen saa saam dafa leboon ak gëléem ne bu ñëwee abu bu ci sara gar gëléemoo zakat yi jotee dinaa ko fay mu ne hadith bii nag di wax yeneen saa saam dafa tere ngay jaay bayal xayawaan bil xayawaan nasiya ngay jaay ak gëléem wala ab ab xar wala ab bëy ab bëy wala yu mel noonu ne waa ji jaay la ko kii léegi bu ci kanam le quinze di nga ko jox beneen gëléem wala gëléem di ko fay loolu la koo tere ñu ne mu ne lii la koo nasaxal waaye. loolu dañu boroom xam-xam yi comme ñoom ñeneen ñi waa jumhur dañ ne mukk parce que mën nañoo boole xadiis yi aljamu bayna alxadiisayni lu mën a nekk la te aljamu awla min at min at min at min boole xadiis yi moo gën daal di leen tegi ne moo tax mu ne imaam Shaafi'i ak mbooloo rahmatullah alayhim dañ nañ koy dajal ne li ñu tere mooy bu dee nasi amin minal ji minal jaanibayni bu dee ne ñaari côté yi ñoo ñoo ci ñaari côté yi la ci loolu la tere voilà loolu ci lañ koy teree waaye nag bu dee ne euh, mu ne ci lii nag ci la ñuy xamee ne lay mën a nekk parce que yonent bay saa saam bu kaw kaw bi moo ko propose moom moo ñëw ne ko lebal ma lii après dinaa la fay voilà voilà léegi mu ne bu dee loolu la loolu day mën a nekk tax loolu lañ mën a doxe moom lañ mën a doxe ngir mën a doxal ñaari xadiis yi doo ci dàq benn bi ñu tere mooy bu dee ci ñaari côté yi la voilà yi ak yi ci ñaari côté yi ñoom ñoo ko tegandoo kii jaay kii kii kii jaay ak kii jënd wala kii leb ak ki ñuy lebal voilà wala kii jënd ak ki ñuy eh, eh, kii jënd kii jaay kii jënd voilà kon nag mu ngi noonee parce que xanafee bokk na leneen tamit lu ñuy wax dañ ne parce que xayawaan daa nekk nekk loo xamante ne ay bàyyi ma yi ngir nga xam ne misli ya loolu da ciy jafe voilà loolu day xaw a compliqué quoi <laughs> waaw waaw misli ya gi ne yii ñoo bokk ay di ñuy wutee hmm? lool dañ naan bu dee ne ci wasfu bi mën naa nekk ah loolu ne du mel nii comme produit yi ah, booy jaay produit bu mel nii mel nii voilà euh, remplir na condition yi sama téléphone bi euh, téléphone beneen fonctionnalité yi yooyu yëpp jeex na ah kon loolu lu am am solo la wallahu taala alam kon lii lépp nekk loo xamante ne nii lu ñu mën a jànge ci euh, li nga xamante ne nii mooy ci hadis bi